wa maa xalaqna alsamaawaati wal arda wa maa baynahuma laa'ibiin suñu boroom nekkoon ci laaya fanweer bi ak ak juróom-ñett mu ne wa maa xalaqna alsamaawaati binduñu juróom-ñaari asamaan wal arda ak juróom-ñaari suuf wa maa baynahuma ak li nekk seen diggante laa'ibiin a ngir fo fo taxul boroom bi bind lii lépp de moo tax képp koo xam ne jàpp nga ne àddina bi moom programme foo lañu fa war a tëral nga xam ne at mi yëpp boo toppee àddina bi ni ñuy doxe da nga naan mii fii kañ ngay jaamu borom bi tabaraka wa taala nga gis ni ñu organiser pom yi bu ñu jógee ci làmb yeeg yi nga xamante ne nii tëgg meeg pecc meeg làmb yeeg football bi nga gis championnat yi bu ñu paree foofu Europe Amérique fu ne Afrique nga nar cee nekk yow loolu boo leen naree topp ci télé yi kañ ngay jaamu borom bi tabaaraka wa taala boole ci ay série ay télénovela yu yées yu bon ay film yu bon yoo xam ne moom la ñuy teg ci tele yi nga bëgg ko benn du la ci raw te bu la ci raw sax nga rediffuser seetaanaa ak xumbal yi nga nar a seetaan ba pare boole ci lan mooy Jeux olympiques bu amee quatre yu nekk coupe d'Europe du monde coupe d'Afrique yooyu yépp te basket beeg handball beeg football beeg lépp nga narkee nekk addina bi daal mel ni affaire yi daal lii daal moo fi nekk concert yi moo waxu malaan ballax mi tëgg fu ne nit ñi nga jàpp suñu borom ne waa nit ñi dañoo foog ne man damaa bind asamaan wa maa xalaqnaa te binduma de as-samaawaati asamaan yi wal arda ak suuf yi wa maa baynahuma ak li nekk seen diggante laa'ibiina ngir fo yàlla wootewul ci po amul kenn ku yàlla bind koo xam ne jàmm yàlla la bu tegu ci yoon boo xam ne ci foo lay woote de kon nag naakaan fowal dina baax nay xumbuta dagan loolu manu la nekk suñu boroom ne binduma ñaar yooyu di asamaan ak suuf illaa bil xaq lu dul ci dëgg lu dul ci dëgg laa leen jaarale waxoon nañ la tamit ci xaq googu la tuddoon nañ la ko walaakinna aktharuna aktharuhum waaye li ëpp ci nit ñi nag laa ya'lamuuna xamuñu mooy lan non seulement xamuñu li nga xam ne mooy lii que ne borom bi indiwuñu fi lëngoom li wax wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun binduma nit ak jinne lu dul ngir ñu jaamu ma loolu ñu bari xamuñu ko ñenn ñi xam nañu ko waaye malheureusement fexe nañ ñi nga xam ne ñoom gëmuñu loolu fexe leen yóbbaale leen ñoom ci seen façon gisini àddina te loolu moom la yonent bi sët la yonent yàlla Muusa alayhi salaatu wassalaam suñu borom moom la ko mettre en garde ba mu koy dóoru wax ko ne ko innanii ana Allah niñ koy gisee suuratu Taaha inshaa Allah ne ko man maay borom bi nga xam ne man dong lañ war a jaamu illa amul benn buur dul man laa ilaha illaa ana fa'buduni jaamuma amul kon nag wala wana fa'budni wa aqimis salata li dhikri del taxawal julli ngir di ma fàttale ko ba pare bi nga ko waxee yépp ne ko wala yanzaghannaka wala yasuddannaka wala yasuddannaka anha man la yu'minu biha ne ko wala yasuddannaka bum la ci dévier nag bum la bum la pousse ba nga bañ a def gis nga programme bii ma la tegal ne mur jaamu ma la bés boo ko fi bàyyee koo xam ne boo bàyyee ba koo xam ne gëmul lii du programme am ci yéefir yéeg yooyu nga fexe yow yàgg ñoo ma bokkul lépp léegi sa diine nga neenal ko topp seeni programme ak seeni kii mu ne ngal la waay yow Seydina Muusa te loolu la wax ñépp bum la ci pousser de bum la bum la dëddaleeg loolu man ka nga xam ne laa yu'minu waa gëmul sax lii moom mooy ñaawal di saboote yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak ñoom ak di def lu ne lu lislaam wax ñu tere ko ba pare di ko di légaliser yi l'islam arf ne lii baaxul ñu koy def ba pare yow en tant que jullit nga bëgg ne maam ñoom ñoo bokk programme on est ensemble on est des humanitaires on est frères humains loolu yëpp ay caaxaan la kon suñu boroom ne wa maa xalaq maa xalaqnaahuma kon binduma leen kon walaakinna aktharanna aktharahum lépp ci nit ñi laa ya'lamuuna xamuñu waaye tamit bari na ci nit ñi mooy ñoo xam ne xamuñu lii suñu borom ne maa bind diggante asamaan ak suuf ak li ci diggante bi maa xalaq naa maa binduma leen illaa bil xaq lu dul xaq boobu ñu la doon junj fan yële ñu bari it xamuñu ko moo tax day bizarre sax ñenn ñi bu ñu ko déggee te loolu mooy li nga xam ne mooy am mooy li am mu ne inna yawmal fasli miqaatuhum ajma'in mu ne dëgg-dëgg nag gis nga nañ nekk ci pomi rek bañ maa jaamu nañu leer ne inna yawmal fasli gis nga bis bi nga xam ne man borom bi tabaaraka wa ta'aala lay li nga xamante ne mooy dëgg dëgg ak neen miiqaatuhum mooy seen mooy seen dëxal mooy àpp bi nga xam ne moom laa leen àppal ajmaina mbooleem seen mbooleem kuy weddi borom bi tabaaraka wa comme waa Quraysh ñi ak yéefér yi ne ba àddina biy tukki suñu boroom ne jox naa leen àpp bés bi may tàqalee diggante dëgg ak caaxaan yow ma bés la boo xam ne laa yooni mawlana mawla shay'a mu ne bés la boo xam ne du jariñ dara laa yooni jariñ mawlan kilifa laa yooni du jariñ mawlan sa mbokk laa yooni du jariñ mawlan sa ki nga xamante ne sa parandoo la mawlan du jariñ ka nga xam ne mooy kilifaam wala kam nekk mbokkam wala ka nga xam ne moom la nekk moom la parandool dara shay'an dara la ko dul jariñ wala hum yunsaruna te kenn du leen dimbali mu ma leen di teg mbugal ma wele illaa man rahimallah ndere ba mu des ki nga xam ne moom la borom bi tabaraka wa taala yërëm kooku mooy lan mooy ki mu yërëm teg la ci lislaam gu leer suñu borom xam ne na xamal nañu ci alquran kene nag bu ëllëgee mooy ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla ñooñu moom mooy mbokk mën naa jariñ mbokkam ndax lan mooy ci shafaa gi xam ne mooy am nu ramm gi nga xam ne xam ne ñoo gën a jege borom bi tabaaraka wa taala di mën a ràmm ñi nga xamante ne mooy yeneen seen moroomi jullit loolu lépp nag jaar ci li xéewal gi leen boroom bi defal kon kay kooku mooy mbokk moom jariñ na ko moo tax suñu borom ne mooy ñi muy wax nii mooy yéeféri amul kenn koo xamante ne moo doxoon mu waxoon comme saar bi ñuy gis ci kanam bi nga xam ne moo tegu ci saar bii bi muy wax ne al axillaa gi nga xam ne ñoo doon jàpp du nekk ay xarit nañ ko fan yee yattaquun dañuy nekk ay noon illal muttaqiina ba mu des ñi ragal yàlla ñooñu moom mbokkoo yooyu du ñu nekk ay noon yawmal qiyaam de ndax ñooñu mooy mën nañoo dimbali wante bu boobaa boroom bi mooy mi nga xam ne mooy joxe moo am sañ-sañ mooy def ñenn ñi di ràmmu ñeneen ñi am ñoo xam ne sax dañuy nekk biir safara mu may ñoo xam ne ñu baax lañ ci seeni mbokk ak seen mbokk jullit ñu wan leen a ràmm ñu génn safara dugg aljana kon kay loolu mooy mbokk mooy mawlan bu boobaa kooku nga xam ne sa parandoo la woon wala yéen a bokkoon du nekk ay jullit mën na laa jariñ moo tax suñu boroom ne illaa man rahimallah ba mu des ki nga xamante ne nii moom la boroom bi tabaraka wa taala yërëm te kooku mooy il faut mu nekk jullit boo xam ne dafa tegoon tànkam fi nga xam ne noonu la ko yonent yi alayhimu salaatu wassalaam tegoon innahu gis nga boroom boobale huwa moom al aziz mooy ki noot ci ndi nguuram te am sañ-sañu mbugal ñi nga xam ne ñoo ko mooy ar te mooy ki nga xamante ne moo am sañ-sañu yërëm te mooy yërëm ñi nga xam ne ñoo ko toppoon mu ne nag di wax nag ci mbir moo xamante ne nii lii lu am solo la mu ne inna shajarata zaqqum ta'amul athim kantaa gis nga garab gi nga xamante ne mooy zaqqum garab googu nag garab la goo xamante ne nii suñu waroom dina ko leeral ci yeneeni saaru alquran ne tal'uha ka'annaha ru'usu shayatin ne gis nga mooy boo ko gisee garab gi ni muy bu feeñee nii boo ko gisee day mel ni bopp shaytaane yi garab googu mooy garabu zaqum zaqum nag garab la goo xam ne gu naqari la weex daal di mettee lekk boo koy lekk muy xotti sa put yeeg sa biir beeg fu mu jaar da koy xar xar daal di koy xotti mu ne gis nga nag garab googu ne li nga xam ne ci biir safara la génne biir safara la ko borom bi tabaaraka wa taala daal di jëm muy sax nga xam ne waaye yéeféer yi dugg biir safara aadana allahu mina yal nañu ci borom bi musal bu ñu fa duggee bu ñu xiifee bokk na ca lañuy lekk ci garab gii xam nañ ne da leen di udal ay musiba la leen di jural waaye mënuñu cee ñàkk di lekk suñu boroom nañ ne gis nga garab googale di zaqum ta'amul asim mooy li nga xamante ne mooy ñamu bakkarkat bu mag bi ki nga xamante ne nii bakkarkat bu mag la kal gis nga nag boo gisee gis nga zaqum moomale bu ko nit ki di lekk day mel ni li nga xamante ne cuivre boo xam ne dañ koo xooyal bettex bu ñu xooyal yax lii boo xam ne cuivre boo xam ne mooy dañ koo përëm yu mel noonu mooy yi nga xam dañ koy xooyal gisoon nañ ko ci saar yu yi ñu gisoon bu yàgg kal muh li nga xam ne noonu lay mel yax lii fil butun day bax fa bax yem ca njomboxtalul bax fi bu fil butuuni ca biiru yéefér ya koy naan ka xal yi la xam xamiim gis nga comme ni safara ndox mu tàng jër boo ko tegee mu tàng fa njomboxtalu tàng ni muy baxe noonu lay mel moom sa moom moom sajaratu zaqum ngoo gële bu ko gaay di lekk de bu ko defee borom mi naan xuduhu jël leen yéefér boobale karkat bu mag boobale nga xam ne ci lii lay lekk fantiliwu ngeen daal di koy ngeen jàpp ko di ko yeew ko ba pare di ko bif way mooy fantiluhu di ko puus di ko jëmee ilaa sawaa'il jahim di ko gësëma ko puus bi xëcc ko puus di ko jañ ilaa sawaa'il jahim te biir fa nga xam ne mooy safara wa nga xam ne mooy jahim di lakkee summa bu fa duggee ginnaaw gi subbu yéen sama malaaka yi leen fawqa ra'sihi ci kaw boppam bi min adaabil jahim ci mbugaloo mu tar mu tàng mi nga xam ne moo fa am na ngeen ko ko sotti ta bu ngeen ko koy sotti waxal leen ma ko lii man seen boroom tabaaraka wa taala nee leen ko moom mala zuq a ca mosal mosal lii mu li ñu ngi nii mbugal mi innaka ndax dëgg-dëgg yow antal azizul karim du yaay ki nga xam ne yaay ki tedd te yaay ki nga xamante ne yaay ki not te yaay ki tedd loolu mooy dinañ ñëw ci laay lan la mooy xam nga liy